rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyâdous-Sâlihîne min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baab ath-thalâthumi'a wa sab'uun wa anhu radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam talaasatun laa yukallimuhumu allahu yawma alqiyaamati wala yanzuru ilayhim wala yuzakkiihim walahum adaabun aliim rajulun ala fadli maa'in bifalaatin yamna'uhu min ibni sabiil wa rajulun baaya'a rajulan bisil'atin ba'da al-'asri fa halafa billahi ta'aala la akhadhahaa bikadhaa wa kadhaa fa saddaqahu wa huwa 'alaa ghayri dhaalika wa rajulun baaya'a imaaman laa yubaayi'uhu illaa lidunyaa fa in a'taahu minhaa wafaa wa in lam yu'tihi minhaa lam yafi wa in lam yu'tihi minha lam yaf muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun fi nga xamante ne moom la ñu yemoon ci suñu jotaay bi ñu génn ci chapitre trois cent soixante-dix di wax ci ñi nga xamante ne mooy baabul mansurati wal murah xadis bi mu jëwoon gis moo doon xadis mille huit cent trente-quatre mu ne woon wa an abi hurayrata mu ngi doon jële ci saydina mawlana abu hurayra alxafidu lyamaniyu addawsiyu rahimahu llahu taala anna annabia kene yonente bi alayhi salaatu wa salaam qaala nee na noo wa anhu wa anhu wa anhu voilà wa anhu 1835 non biñ giso baab yi weesu an abi hurayrata radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qaala laa yuldagu al-mu'minu min juhrin marratayn boobu lañ gisoon bii nag ci moom la ko jëlawaat mu ne muy 1835 biñ fàttale moo doon 1834 mu ne wa anhu mu ngi koy jële ci sayyidina mawlana al-hafiz ad-dawsi al-yamani radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na salaasatu ñett ngi ñett laa yukallimuhumullah borom bi du wax ak ñoom yawmal bi ba sub taxawaay ba wala yanzuru ilayhim te du xoole jëme ci ñoom wala yuzakkihim te du leen setal waaw ci tiq taq yu garaaw yi nga xam ne moom lañ fi indaale waaw boroom bi new fi naan da leen di setal gaa yee yee Allahu akbar <clears throat> walahum te dina leen ñeel dernière chose al iyaazu billah aadana allahu min hada quoi <laughs> te dina leen ñeel adabu mbugal alimun goo xam ne buy metital kañ ko teg la mooy muklim mooy mbugal la moo xamante ne ah day mettital ka nga xam ne moom lañu ñu kaate allahu akbar waa jëttu ñooñ di jar nañoo xam <laughs> ba bu ko defee ñu daal di kaa moytu mu ne ki ci njëkk rajulun benn waay la bu la nee rajulun nag góoru jigéen ci yam amul mafhum ala fadli ma'in dafa nekk ci foo xam ne bil falaa nekk ci àll boo xam ne moom ndox ma ndox ma muy gérer faj na ci soxlaam alhamdulilah ak soxlaay yi bàyyi ma yem yor comme ab baykat wala sàmmkat moom loolu am moom moom soxla so tiire ci ba pare waaw faj na ci ay soxlaam de waaye yamna'uhu ndox moomee min ibn sabil kuy woyaasi daal di fay jaar di tukki romb fa soxla ndox mi mu xañ ko ko bañal ko ko allahu akbar kenn ngoo wa rajulun ak beneen waay góor ak jigéen a ci yam baayaa rajulan bi sil'atin ba'da al-'asr dafa jaay benn waay benn marchandise ginnaaw bi ñu jullee ba pare fa xalafa billahi mu wàtti yàlla ne la bi kada wa ne ko way non lii man lii laa ko jënde woon lii laa ko jënde woon comme ñëw ne mille francs CFA laa ko jënde woon alors que waxul dëgg wàcc waat naa ci yàlla yow lii yow affaire ba nga di saa waay rek man billahi lii nii man bi ma ko jëndee rek quinze mille francs laa ko jëndee nga bëgg ma cee fay dix mille sëñ bi yow tamit te waa dina xam ne bu boobaa waa ji hatta quinze mille dootu ko fay parce que minimum daan ko moo xanaa nag li ma ko jënde woon nga ma ko bëgg jaayaat kon ban intérêt ci ne waa ji ah waa kon léegi xanaa seize mille wala dix mille mu gor la ndeke waxul dëgg allahu fa saddaqahu waa ji bi mu ko waxee loolu waatal ko surtout ci yàlla waaji ji gëm ko wa huwa ala ghayri dalik ndekk li mu wax wuute nag mu ngi ci kaw lu wuuteeg dëgg ñaar ñetteel wa rajulun ñetteel gi mooy benn waay boo xam ne bàyya imama dafa jaayanteeg benn imam waaw ak président ak njiit waaw jaayanteeg moom daal di koy sànnil carte bu dee tey wala porter allégeance waaye defu ko laa yubayi'uhu jaayantewul ak moom illa li dunya lulul mbiri addinay kese seetu ci yàlla seetu ci moo gën a mën a yéwénal mbiru nit ñi ngir yàlla yoonam newu ci ci la diine ji gën a doxe ak yi moom buñ ko falee ñoom ñëpp presque ñoom ñëpp bañ l'islam mais am nañu ci tane nga xool lu mel noonu jamais déedéet intérêt yi boppam rek waaw ah, kii moom moo ko falee say affaire moom day dox da dinam kii parce que yim ko kii wéy ak lépp ni mbiri addinaam kese waaw léegi nag ba mu ko ba mu falee waaja nag wala ba waaja faloo wala kam jaayanteel fayin en faahu min ha ko joxee nag ci mbiru addina joojee ci alal yeeg pouvoir yeeg poste yi wafaa mu matal le fait que mu jaayante woon ak moom daal di daal euh, nekk ci lool dëggal mbir mi waaw di montrer qu'il loyal voilà ah il loyal parce que jox nañ ko il reste loyal <laughs> ndax ñu ngi koy log-logal ñu ngi koy logal muy muy muy ci suukar si waaye wa in lam yu'ti waaye bu dee nag waaja bam faloo wala bam jaayanteeg moom waaji lam yaakaaroon ci moom ci mbiri àddina te moo taxoon mu daal di woon koy sànnel xob wala fal ko wala jaayanteeg moom joxu ko ci lam yafi nga gis ko nag mu delluwaayal nag commencé nag ah non <laughs> di xas waa ji ba nag naan mais xanaa waa ji du kii moom la doon la la la doon wax ba pare di wër naan gars yi ku mu xam di la pousser ngir nga voteel ko ak di <laughs> lu tax parce que sawaay lam yaakaaroon ne waa ji bu faloo di nag ko defal loolu la ko defalul rek moo tax mu changer waaw mu ne muttafaqun alayhi hadis bi alimamu al-Bukhari yu naka noonu alimamu Abul Husayn Muslim ibn al-Hajjaj bokk nañ ko solo bala ñooy ñëw ci taxrij bi hadis bi gisoon nañ ko fi mooy pas imaamu Nawawi da ko indi woon mais dañ ko gisoon tuddoon ko mooy yaa vay voilà rétrospective <laughs> dellu ca gannaaw gis nga chapitre soixante-douze baabu tahrimil kibri wal i'jab gis nga boo demee foofule amoon nga xadis buñ doon wax xadis six cent dix-sept te comme fii la dafa doon benn xadis ne wa an abi hurayrata radiyallahu anhu muy six cent seize après six cent dix mu ne wa anhu radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam foofa mu ne woon salaasatun laa yukallimuhum allahu yawma alqiyamati wala yuzakkihim wala yanzuru ilayhim wala hum adabun alim waaw gis nga comme ni bii tàmbale mu ne ñette ngi salaasatun laa yukallimuhum allahu yawma alqiyama borom bi du wax ak ñoom bisub taxawaay ba wala yuzakkihim du leen setal ci taqi bàkkaar yañ fi indi wala yanzuru ilayhim du leen xoole xoolu yërmande ak ak ñeewant gi muy xeewal bi muy xool awliya oom yi parandoom yi mukk walahum te dina leen ñeel en plus hadabun mbugal alimun gu leen di métital foofu mu tuddoon fa ñett mais tudduloon bii nii shaykhun zan mag moo xam ne daa nekk koo xamante ne vieillard nekk paa ba pare di njaaloo wa malikun kazzan buur boo xam ne wala président boo xam ne naraakoon la kàcckat international la wa ailun ak koo xam ne dafa ñàkk ba pare mustakbir di rëy rëy lu ko waaw dafa ñàkk su aajowoo ba pare di rëy rëy lu ko waa rëy gis nga xadiis boobu bañ koy gis dañoo recensé woon xadiis yi nga xam ne yonent bay saasaam daf cee wax lu mel nii ne salaasatu la yukallimuhumullah yawmal qiyaama bañ koy recensé bokk na ci indi woon xadiis bii nii kay salaasatun laa yukallimuhumu allahu yawma alqiyamati wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim walahum adabun alim rajulun ala fadli ma in bi fala indiwoon nañ bi ta boo fàttale koo xam nga fa fañ ko defoon makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima allah foofu lañ defoon hadis boobu 617 waaw boo demee ci euh, archive pour mu simple la yaa vay <laughs> nga man cee delluwaat dégguwaat ko pour parce que euh, dajale beeg yooyu yëpp defoon nañ ko foofu mooy li nga xam ne mooy vingt neuf tome vingt neuf ci Riyadou Salihine boo demee ci archive ñun ñu ngi ci soixante dix huit bi nii non soixante dix neuf tome soixante dix neuf lañ nekk mais gis nga soixante dix neuf non vingt neuf nga xamante ne ñu ngi ko defoon fële ca makkatal mukarrama non Médine Médine la woon Médina Médina la woon ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam tom bi ci tegu lañ defoon waa doonoo bii Médine la woon Médine la woon bii Médine la woon lañ ko kii woon ca avril à avril deux mille vingt quatre voilà foofee lañ ko gisa woon euh, boo fa delloo di gis euh, lii di fa gis ñu gine yaatu fa ñu recensé yi hadith yi mel nii foofu waaye hadith bu mel nii it taxawaan noon na ci bii moom dañ ko tuddoon foofee mooy ci chapitre cent bi nga xam ne moo doon sept cent quatre-vingt-quatorze mu ne woon hadith Seydina Mawlana Abu Zarr waaw hadithu Seydina wa mawlaana Abu Dharr Jundub ibnu Junaada radiyallahu anhu ci li gën a siiw mooy buntu ba doon baabu sifati tuulil qamiis wal kummi wal izaar wa tarafil amaama waaw hadis boo bële wa tarafil imaama ah gisoon nañ ko foofee ci buntu boobee chapitre boobee. mu doon hadis 794 mu ne woon waan abi zarrin radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala salaasatun laa yukallimuhumu allahu yawma alqiyaama wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim wa lahum adaabun aliim te bii tuddoon nañ ko buy bunt biñ la jóge woon baabu tahriimil kibri wal i'jaab bokkoon na ci recensé moom it après la ñëw waaw allahu akbar ha la hawla wala quwwata illa billah mun foofu lim fa tuddoon ci hadith sayna Abu Dharr boobu te indiwaatoon na ko tamit ci beneen chapitre muy baabu nahyi anil manni bil atiya hadith mille cinq cent cette fois-ci quatre-vingt-huit même hadith boobu ah ñu la tuddal léegi sayna Abu Dharr bi indiwaatoon na ko foofee allahu akbar waaw moo tax du hadith boo xam ne bu ñu kii la baabu nahyi anil manni bil atiya wa nahyihaa mu doon chapitre deux cent soixante-dix-huit hadis boobu lan la doon wax Seydina Abu Dharr dane woon an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala salaasatun laa yukallimuhumu Allah waaw mu ne salaasatun laa yukallimuhumu Allah yawmal qiyaama wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim wa lahum adaabun aliim Seydina Abu Zar nee yonent bi saa saa fa qara'aha Rasulullah saa saa salaasa yonent saa saa wax lii ñetti yoon di ko répété waaw. qaala Abu Zar Seydina Abu Zar radiyallahu nee na mane ne xaabu wa man hum ya Rasulullah aywa ñooñ de ku nañu te perte nañu. way ñooñ ñooy ñan yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi mu ne woon al musbil. kiy buubali yéeréem wal man naan kiy joxe baa budul woon man budul woon man xam nga ne dee nga wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadib waaw kii dépensé li nga xamante ne mooy euh, euh, marchandise ba muy jaay nan la koy écouler ngir jaay ko di waatal ko koy jënd ci loo xam ne kàcc la voilà kon yii ci lañ gise woon affaire yii nii xadiis bii nag biñ la njëkk a wax ca lañ ko recensé woon yépp yi doon yi nga xam ne yu mel noon yi wax loolu mu doon xadiis six cent dix-sept kon tey ñu war a jël bii kon loolu c'est mise au point la woon yaa vay ngir euh, daal di euh, euh, remémorer kii sa xel nga xam ne loolu jàlloon na fi te boo bëggee lu gën a yaatu nag ci hadis bi dangay ngay dellu ci hadis 617 bi insha allahu tabaraka wa waaw al kon dane woon fii hadis bi kanta bi ñu nekk nii 1835 bu seyna abu hurayra radiyallahu anhu nga xam ne ñett ñi tudd fii mooy rajulun ala fadli ma'in bil falah yamna'uhu min ibni as-sabil wa rajulun baaya'a rajulan bi sil'atin ba'da al-'asr waaw fa halafa billahi la akhadhaha bi kadha wa kadha fa saddaqahu wa huwa ala ghayri dhalik wa rajulun baaya'a imaman la yubayi'uhu illa lidunya fa in a'tahu minha wafa wa in lam yu'tihi minha lam yaf kon hadis boobu nag moom lañ war a taxaw moom lañ jàng léegi te moom lañ wax baat yi sànq léegi dane muttafaqun alayhi imaamul haafiz al Buxaari rahimahullah naga noonu al imaamu Abul Husayni ñoom ñoo ko bokk solo laaj bu njëkk bi mooy ñoom ñaar donga ñoom ñoo ka ñoom ñaar donga ñoo ko solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmad seen sëriñ indi na ko ñaari bërëb ci musnadu Abi Hurayra radiyallahu anhu seen bokk taalibe الإمام أبو داود نكون الإمام الترمذي النسائي وابن ماجه رواه الجماعة mbooloo mépp ko solo رحمة الله على الجميع الإمام البخاري da ko indi ci bërëb yu bari daal di koy tas باب في الشرب باب إثم من منع من السبيل من الماء ak باب الشرب باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه كتاب الشهادات باب اليمين بعد العصر كتاب الأحكام baabu man baaya'a rajulan yaa laa yubaayi'uhu illaa lid-dunyaa kitaabu tawhiid baabu qawlillaahi ta'aalaa wujuuhun yawma'idhin naadira ilaa rabbihaa naadira buntii la kon léegi wuñ jëlee rek bi nga xam ne moo njëkk fi shurbi baabu ismi man mana'a ibna sabiil minal maa'i al-imaam al-haafiz abu abdillah al-Buxaari rahimahullahu ta'ala mu ne haddathana Musa ibn Isma'il mu ne nettali sunu sëriñ di Musa ibn Isma'il di al-Hafiz al-Minqari at-Tabuzaki wa Abu Salama al-Basri rahimahullahu ta'ala génn àddina 223 rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Abdul Wahid ibn Ziyad mu ne ñu nettali ma Abdul Wahid ibn Ziyad di Abdul Wahid ibn Ziyad al-Abdi mawla Abu Bishr ñu Abu Ubayda al-Basri si woon ci Saqafi rahmatullahi alayhi génn àdduna 176 am na wuute rahmatullahi alayhi anil A'mash mu jëlee ci al-A'mash di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al-Kaahili mawlaahum Abu Muhammad al-Kuufi ñi ne Tabristaani al-asl la rahmatullahi alayhi génn àdduna 60 non gane àdduna 61 génn àddina li nga xam ne mooy cent quarante-cinq mu ne kon moom al-Amash qaala mu ne sami'tu Aba Salih ah, mudallis la mee nee na dégg na Aba Salih di Zakwan Abu Salih az-Zamman as-Samman az-Zayyat muy al-Ghatafani mawla al-Madani borom import export génnaat ne la cent rahmatullah alayhi yaqulu mu naan sami'tu Aba Hurayrata mu ne dégg na Abu Hurayra al-Hafiz al-Yamani ad-Dawsi radiyallahu ta'ala anhu yaqul mu naan qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam thalathatun la yanzuru allahu ilayhim yawma alqiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim rajulun kana ala fadli ma'in bitariqi gis nga bii ci yoon waaw koo xam ne yo nit ñi dañ fay jaar waaw moom comme ñu ne ah yoon bii nga xam ne tali bi waaw yow yow nga dëkk foofu am fa sa teen bu baax wala sa ndox mu baax waaw yow nga utilisé am ndox ba doyal gaa yi soxla ci nga nga xañ leen ko waaw voyageur bi bu ñëwee waaw nga xañ leen ko fa manaahu min ibni sabil wa rajulun baaya'a imaman la yubayi'uhu illa li dunya ak waa joo xam ne daa jaay yenteeg benn imam jaayantewul ak moom ah, moom la njëkk fii que beneen bi addina eh, kese tax mu jaayanteeg moom waaw fa in a'taahu minha radi wa in lam yu'tihi minha saxit la au lieu de <laughs> bu bu mu jaayanteel ki mu fal ba mu falu wala ki mu sànnil xob ki mu defal campagne ah wala ki nga xamante ne nii jaayante na moom waaw joxe porte allégeance ne moom day dégg topp ala sam'i wa ta'a voilà déggate yooyu yëpp du li ala sunnati ala qur'aani wa sunna de déedéet ala intérêt kese la la teg njaayanteem bi moo tax waa ji fa in ataahu minha bu ko joxee ci addinaam googee tóor tóori addina yooyu yarad yi mu gërëm nag bu gis ko mu koy tagg dem ci plateau yi non amul morom président bi jaar yi parce que dañoo niinal ceebam kese waaw waaw léeg-léeg sax mu defi erreur ñu ñëw di ko défendre non non gars yi ñoo kii il n'a rien fait gars pas compris ah le président lui c'est lui oh. c'est ce qu'il fait voilà le bourg c'est <laughs> waaw rabi mu gërëm ba nga koy ku ko gis xam ne kii gërëm na saway parce que daa daa niinal ceebam képp way lam yu'ti waaye bu ko ci joxul min ha ca loolee tóor tóor yi àddina yooyee saxit moom muy xunn nag nga gis ko fu nekk muy kaas waaw di wut sikk yoo xam ne mel ni tey la koy door a xam ci moom <laughs> waaw lu mu def sax loo xam ne lu rafet la sax sawaay dina ko fexe ñaawal ko parce que lan dañ koo joxul ci yëf waaw mu ne wa rajulun beneen waaye bi aqaama silatahu dafa taxawal samp teg li nga xam ne mooy am marchandise am ginnaaw bi julli asr ba pare fa qaala ba pare mu taxaw nag di wax gaa yi di leen jaay ay rombati rëccoog yooyu wallahi alladi la ilaha ghayru ku ñëw di ko laaj ci marchandise man waat naa ci yàlla li nga xam ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ko dul moom laqad utiitu biha kaza wa kaza waay yow yow lii nga ma bëgg a jëndee waay waat naa ci yàlla moo na jox nañ ma ci nangam fay nañ ma ci nangam ak nangam joxe ma ko sëñ bi fa saddaqahu rajul ah waaja muy waaja ñëw di di wax ak moom di koy gëm waaw ndegete yoo di expliquer nee na yonent saa sam summa qaraa hadhihi al aya yonent bay saa sam ginnaaw mu jàng aaya bi inna alladhina yashtaruna bi ahdi llahi wa nee na yonent bay saa saam jàngalaay boobu mooy di wane gravité façon euh, nit ñi nga xamante ni ñoo mel nii quoi mu ne innal ladina waawut wa alhamdu alhamdu lillahi <laughs> waaw alhamdulillahi waaw mu ne kanta euh, gaa yi nga xamante ne nii innal ladina gaa yi nga xamante ne nii ñoom alalal la ñaa liggéey mu ne ñoom li ñuy liggéey mooy yashtaruna dañuy jënd bi adillahi patt yàlla ngi gi ñuy ngiñ ci yàlla joxe pa naan ngi ci yàlla waat naa ci yàlla angaane waa ji dugal waa ji ay maan yi mag seen seen patt yeeg seen waat yi seen ngiñ yi samanan qalila jën bu tuuti lañ koy jënd waaw ñoom moom bu dee ngir am xaalis moom il suffit nga waat ngir am ko moo sawaay léegi ñu daggal la ci yu bari teg waaw allahu akbar loolu mooy suratu ali imran ay soixante-dix-sept waaw na alladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la xalaqa lahum fil axira amul benn ci al-axira wala yukallimuhumullah gis nga nim ànd ak aay borom bi du wax ak ñoom wala yanzuru ilayhim te du xool jëme ci ñoom xoolu yërmande wala yuzakkihim du leen setal ci bàkkaar yi fi indi wala hum te dina leen ñel adabun mbugal alimun bu tarata ahu akbar aadana allahu min hada quoi am alal jarul yenn yi en plus ngay wàcc yàlla waaw ngir pëtëxal nit waaw ngir dëbb ko li njaa ngir daal di koy béjjën jaar ci kawam moo xam la bénéfice ba ngay am ci moom waaw gor ko daanaka jaay ko doublement liñ ko jënde woon waaw waa ji dem nag jàpp ne waaw moom loolu la waaye ci yow sa digganteeg sa borom lii de moo lay gete cëy bu la borom bi jéggalul kon nii la ko imaamul Buxaari indee fi kantaal imaamu Abul Husayn kitaabul iman baabu tahrimi isbalil izar voilà moom foofu la ko indi Muslim rahimahullah mu ne wa hadathana <laughs> Ah, fekk euh, moom moo njëkkoon indi biñ la fàttale woon six cent dix-sept shaykhun zan salaasatun la yuzakkihim salaasatun la yukallimuhum allahu yawma alqiyamati wala yuzakkihim mu ne qaala abu muawiya wala yanzuru ilayhim wa lahum adabun alim shaykhun zan wa malikun kaddaab wa aa'ilun mustakbir ginnaaw boobu la ci teg hadis bi mu ne wa haddathana abu bakr ibn abi shayba wa abu kurayb mu ne nettal nañu sama ñaari sëriñ di Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Usman al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullah gane àddina cent cinquante neuf génn àddina deux cent trente cinq rahmatullahi alayhi wa Abu Kurayb ak Abu Kurayb Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani wa Abu Kurayb al-Kufi gane àddina 161 génn àddina 247 sëriñu waa kutubu sitta rahimahullahu taala mu ne ñoom ñaar ñëpp qaala nee nañ haddathana Abu Muawiya moom lañ doon wax sànq ci riwaaya bële muy Abu Muawiya ad-Darir bi Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawlaahum rahimahullahu taala al-Kufi dëkkoon fi nga xam ne mooy Kufa rahimahullahu taala gane addina cent treize génn addina cent quatre-vingt-quatorze an al-A'mash rahimahullah mu jële ki nga xamante ne mooy al di Sulaymaan ibn Mihraan al-Asadi al Abu Muhammad al-Kuufi ah, rahimahullah Tabaristaani al gane addina soixante cent quarante-cinq lii sax waxoon nañ ko A'mash moom la Imaamul Buxaari ci moom la ko jële woon sànq kon jarul ñu ciy ci moom la jaaroon moom tuddoon nañ ko sànq moom al imam al A'mash ndax fële ci Muusaa ibn Ismaa'il la ko jële mun a haddathana Abdul Wahid ibn Ziyad mu jële al A'mash kon al A'mash moo nii rahmatullahi alayhi an abi salihin zakwan gis nañ ko sànq an abi hurayrata radiyallahu anil jamii mu ne wa hada hadith abi bakr imam muslim ne hadith bii may indi nag mooy hadith sama sëriñ bu njëkk bi da abu bakr ibn abi shayba borom musannaf rahmatullahi alayhi qaala mu ne qaala rasulullah kan moo sayyid abu hurayra mu ne qaala rasulullahi mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na salaasun voilà lii précisé woon nañ ko ci 617 bi foofule boo fa delloo yaa vay diñ ko dégg kene biñ jóge bi salasun te imamul Bukhari rahimahullah nan la ko ndee salasatun te boobu moom la al imam an-Nawawi yu indi bi hadis 1835 bi ñu nekk mu ne kon imam Muslim kanta moom salasun mu ne yeneen saa salaam nee na ñett ngi la yukallimuhumullahu yawmal borom bi du wax ak ñoom bésub taxawaay ba wala yanzuru ilayhim te du xoole jëme ci ñooma ah. waaw <laughs> waaw wala yuzakkihim te du leen setal ci bakkaar yu rëy yi ñu fi indi wala um tañeel na leen adabun bugal alimun bu tar léegi mu commencé di leen nim rajulun benn waay ala fadli ma'in bil falati yamna'u min ibni sabil gis nañu wa rajulun baya rajulan bi silatin ba'da al-'asr fa halafa lahu waaw <laughs> fa halafa lahu billahi la axadaha bi kaza wa kaza fa saddaqahu wa huwa ala ghayri dhalik wa rajulun baaya'a imaama laa yubaayi'uhu illaa li dunya fa in a'taahu minhaa wafaa wa in lam yu'tihi minhaa lam yaf waaw lam yafi lam yaf parce qu'à la fin lam yaf <laughs> lam yafi rahi lam yaf ah kon mu ngi noonee eh, indi na yeneen te salaasa que yeneen kii yoo xam ne ci bi mu ne wa haddathani yeneen càllale sax bu Zuhayr ibn Harb voilà sëriñam bu mag bi rahimahullah jëlee na ko tamit ci moom mu ne haddathana Jarir am na ci càllal woo waaye mu indi ci beneen càll mu ne wa haddathana Sa'id ibn Amr al-Ash'athi muy surtout euh, al-Ash'ath al-Kindi muy euh, al-Ash'ath ibn Qaysaba boobu kii sëtam la Sa'id ibn euh, Amr ibn Sahl ibn Ishaq ibn Muhammad ibn al-Ash'ath Abu Uthman al-Kufi kindi ash'athi kufi rahmatullah alayhi na ko ci sëriñam boobu it moom mu jëlee ko an Absar mu jëlee ko ci Absar ibn al mu ne ñoom ñaar yëpp mooy Jarir ak Absar an al-A'mash A'mash ñëwaat Sulayman ibn Mihran bi hadha al-isnad mithluhu ghayra fi hadith Jarir wa rajulun sawama rajulun rajulan bi sil'a mu ne ak waajoo xam ne dafa waxaaleeg beneen waay ci ab marchandise daal di koy nax après mu di ci beneen càllale mu ne wa haddathani amrun an-naqid mu ne ba léegi imam muslim nettalem son sëriñ di amru amrun an-naqid di amru ibn muhammad ibn bukayr ibn sabur an-naqid abu usman moom tamit qala haddathana sufyan mu jële sufyan ibn uyayna ibn abi imran al-maymun al-hilali rahimahullah an amr moo ko jële ci amr ibn dinar al-makki al-jumahi mawlahum rahmatullahi ala al-jami' an abi salih zakwan mu ñëwaat an abi hurayrata radiyallahu anhu qala mu ne foofu mu ne uraahu marfu'a kii ne Abu Salih ne gis naa ne Abu Hurayra mooy lii mooy lu mu yëkkati la voilà kene yeneen saa saa ma thalathatun la yukallimuhum Allahu wala yanzuru ilayhim walahum adhabun alim alim rajulun halafa ala yaminin ba'da al-'asri ala mali muslim voilà waay boo xamante ne nii dafa waat ci alalu euh, ginnaaw tàkkusaan loo xam ne moom la amee alalu ab jullit ni moom mooy da koo waatal ngir mbaal ko parce que ba mu waatee la waa ji gëm ne li wax dëgg la ndekete waa ji day expliquer lay wax rajulun xalafa ala yaminin ba'da al-'asr alalu jullit boo xam ne moom la ronket moom la fexe ba am ko ci loo xam ne bu waatul woon waa ji doonu koon gëm waaye mu waat yàlla ah waa ji jàpp ne comme que waa ji waat na woon na dëgg ak sikkimam bii nga xam ne waaw ak mukallaf bi mu doon ak kilifa bi mu doon nangam ndekete yu day kàcc rek voilà faqtata'ahu mu tax mu dog alalu jàmbur noonu mu ne wa baaqi xadiis yi nahwu xadiis al-A'mash mu ne xadiis bi mooy Amr euh, euh, euh, ibn Dinar xadiisam bi li ci des mook li bu A'mash bi mu jële ci Abu Salih benn la wallahu taala alam léegi kon xadis baa ngi xoolal al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah bi muy sarh xadis bi